fi jam'i ma farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhumaa wa ardaahumaa fi al-baab al-awwal fi al-xalq fi tatimma fa rubbama xaral fatal uluumu waljuudu waljihaadu id yaruumu bi ilmihi lkasiiri an yuqaala fulaanu aalimun ala rijaala wa yuktiru al-axbaara war-riwaaya min qabli an yus'ala bil-xikaaya yaduuru bayna al-ulamaa'i abadan liyasbiqa al-jiila wa yablugha al-madaa kon sëriñ bi radiyallahu anhu ginnaaw bi mu ñu nee mucc ci woru bokk na ci li gën a jafe ci jamono yi te dina ko waxaat ca biir fa nga xam ne moom day waat teg ci <laughs> waaw ne bokk mu mu gën bokk na ci li gën a jafe ci jamono ji ndax nee woon nañu ndax waru gi day mën na jaar ci xam-xam mën na jaar ci griir waaw xam nga ñaar yooyu am soit xam nga xam walla nga réer <laughs> bu dee nag ñaari extrémité yi ki ci digg bi moom mooy nisful li gaa yi ñenn ñi di wax nisful aalim moitié boroom xam-xam mooy du boroom xam-xam dëgg-dëgg waaye it réerul dëgg <laughs> moom lay sa bi kon kooku du boroom xam waaye it mënuñu koo askanale jaahil dëgg <laughs> kooku it waru mën na koo dugg waaye dalay wax ñaar yi nga xam ne ñoom daanaka moom ku ku leen xam rek mooy yépp dugg na ci léegi waxoon na la kon day jaar ci xam-xam mu ne fa rubbama léeg-léeg xarral fataa nga gis tamsi mu wor ko al ulumu xam-xam yi nga xam ne moom lay toppatoo waaw xam-xam yi muy toppatoo dal di koy wor waaw du xam-xam bi ci boppam moo baaxul di koy wor mais moom mooy yéene ba mu ci am waaw yéene ba ngay am ba ngay ut xam-xam xam-xam loolu la lay delloo dangaa ñëw ngir puukarewu ah xam-xam du la ne dooma xam de waaye nag boo ko amee la la taxoon jóg bu la sa boroom dimbaliwul après walla nga ñëw ba dugg ji gis ay leeram tax mu fóot na nga la la nga yoroon ama bu la sa boroom seetaanee lool nga ciy jame rëy rëy loo taxoon boo ko amee it noonu ngay mujje bu la boroom bi muccalut kon nag mu ne léegi léeg nga gis cam si li koy wor mooy xam-xam ya muy toppatoo wal juudu ak tabe gam tabe wal jihaadu ak jihaad ci yoonu yàlla iz ba nga xamante ne nii yarumu moom mu ngay sàkku bi ilmihi al kathiri ca xam-xamam bu bari ba nga xam ne moom lay amagasine di ko dajale an yuqaalaa lenn kesel moo ci objectifam lii moo doon yéene moo tax ma ne la du xam-xam bi ci boppam moom mooy wore waaye mooy yéene ba nga am ci moom moom la lay delloo comme que moo la ko delloo nag moo tax ñu jël euh, fa fi'lu bi daal di def moom muy sujet bi jël su jël verbe bi ne moom moo ko def waaye lépp mu ngi dellu ci yéene cams bi muy sàkku xam-xam waaw waaw borom bi nag lu bari nag nit day sàkku xam-xam ngir leneen mu bañ lu dul mu def ko lu illaa lillah comme ni ko borom hein ñoom al imaamu suyuti eh, suyuti indi ak eh, muy waxu ñoom al imaamul Ghazali ak ñu mel ni ñoom radiyallahu anhum que ba ñuy sàkku xam-xam moom leneen a taxoon waaye borom bee bañ lu dul mu nekk illa lillah waaw lu dul ngir moom waaye loolu du borom bi ñëpp la ko defal waaw am na ñoo xam ne ci maadu teem la leen seetaane bàyyi leen ak seen yéene bu njëkk léegi nag moom muy sàkku kon ca xam-xamam bu bari ba an yuqaalaa ñu naan fulaanu ah ci diw de diw limon li boroom xam-xam la de laa féete na kaw ar rijaalaa góor yàlla yi képp kuy xam ci jamono jii ah, tànkama tegu sa loos loolu daal la ko neex waaw gars yi naan way man je vais chercher sa xam-xam la xam nga waxoon nañ ko ba ñuy doon gis ca ca ca ca njàlbeenu téere bi <laughs> waaw nga xam ne moom li ko soob xam na ni fii moom gis nga boo amul xam-xam gars yi duñ la respecté mu ne xaaral <laughs> tey rek laa leen di karapaase ñu xam ñépp dinaa leen jommal ba ñépp seede ne man maa féete kaw képp kuy wax xam-xam ci dëkk réew mi loolu nag baaxul kooku waru na mu ne nag comme que loolee la ci soxla nit ñi naan diw moom moo moom féete na kaw góor ñi moo tax wa yuksirul ah axbaara war riwaaya nga gis ko muy baril ay nettali di riwaay war riwaaya ak di toxal waaw min qabli an yusala laata sax ñu koy laaj benn masala nga dégg ko mu tàmbali waaw bil xikaaya di nettali rek moom nga laaj ko mu wax nga ñàkk koo laaj mu wax ngir wan nit ñi ne fii mu ne moom xam-xam lim ñu ci am kenn amu ko walla iyaadu billaah ba looloo tax mu ne yaduuru bayna al ulamaai abada li yasbiqal jila wa yablugal mada ba looloo tax yaduuru day wër bayna al diggante boroom xam-xam yi waaw fu mu dégg ne am na boroom xam-xam yu fa ne wala boroom xam-xam diw gaa yi di ko coow mu fexe tooga jataay ak moom di wër rek diggante boroom xam-xam yi abada ba faw ngir bu demee li yasbiqa mu jiitu aljiila maasam wa yabluxa mu jote almadaa njomboxtal la njomboxtalu tagg ka njomboxtal yu nga xam ne moom la ñuy placer ci kaw teg ko ca kaw ne ha moom de bam daje diw <laughs> ci lañ xamee ne nag nekk kon sawaay moo raw diw borom suñu borom xam-xam dañuy coow fii ndeke sawaay ko raw ba mu dajeeg moom de waaw te bu demee xam-xamu daag desante rek ak wan ne masala sàngam moo ko gën a maîtriser naan waaw lool bëgg nag indi yoo xam ne day déglu sawaay ngir xam ne sawaay fi muy xame ne boroom xam-xam bi fii dese na koo man bu ñëwee nag foofu lay fexe travailler xam ci lu bari bu ñëwee nag di cukk foofale ngir mbooloo mi yépp xam ne ah kii moom ni mu ko maîtriser kii maîtriser wu ko walla iyaadu billaah waaw bëgg rek ñu ne moo raw mu raw maag maasam jote njomboxtal ya ci tagg waaw mu ne wali yakuna mufhiman li kulli man jaadala aw xaajaahu fi kulli zaman mu ne ta ba léegi yéeneem bokk na ci wàllu yàqu na li tax muy wër fu ne bëgg raw ak maasam jote njomboxtal yu kawe ya waaye wali yakuna mufhiman li kulli man jaadala aw xaajaahu ngir mu nekk koo xam ne day loo mooy noppiloo képp koo xam ne ci boroom xam-xam yi daal di ngay dàggasanteek moom wala wax ak moom ci masala wala fexe koo noot mukk waaw di joxe li nga xamante ne mooy argumentation yeeg yooyu da ciy ay jàngit yépp loo xamante ne nii li mantiq ak yooyu da ko ciy boole ci xam-xam bi ndax ci xam-xam yi la bokk xam nan ngay waxe nan ngay fexe dàggasante waaw ngir mu wedam loo ñépp rek noppi loo fii kulli saman ci jamono ju nekk lii lii moom mooy yéeneen xam nga ne kii waru na léegi nag mu bi mu la waxee lii ne la du gis nga misaalam kon xam-xam nan la mën a nan la ci nit mën a woroo ñu ne ah waaw jazakallahu xayran ya cheikh al xadim alayhi ridwanul baaqil mu ne nag kaay nag ma wax la kene façon xam-xam ut xam-xam ngir lii amul solo xam nga lu baax xam nga lii alkane la la jëme nga ñu ne ko ah waa kon lu baax mu ne wa afyadul ulumi lil qulubi ilmul ubudiyati war rububi mu ne wa afyadul ulumi xam-xam yi nga xamante ne li gën a jariñ ci xam-xam lil qulubi ngir xol ndax lool la xam-xam bu jariñul xol moom bu ko jariñul rek da koy wor da koy lor xam-xam yi nga xam ne ñoo gën a jariñ xol nag mooy lan ilmul ubudiya xam new sa njaamu sa njaamu yàlla sa jaam gi nga nekk jaamu sa boroom xam-xam yalay may nga mën a sax ci loolee ak nan nga koy jaamu ak nan nga koy sellale jaamu koo gële war rubu bi ak yi nga xamante ni koju boroom bi la tabaaraka wa muy jëm ci melo yeem meloom yeeg turam yeeg meloom yi ak yi nga xamante ni nan nga koy wéetale xam ne moom kese moo fi rabb moo fi boroom moom donk lañu war a jaamu te kudut moom yelloo wut ñu lay jàng moom dong lañu war a déggal kudut moom yelloo wut ñu lay déggal maadaama yow say say say ndigal ak say tere dafa safaanoo ak li nga xam ne moom la digale te moom la tere xam-xam yoo yële di la may nan laa jaamu yàlla gi nu ma koy defee côté fiq bi dugg na waaw topp sharia bi waaye nan laay def ba sellal ko mooy kon tasawuf dugg na war rubu bi mooy ilmu tawxid dugg na waaw yam la waxoon ne la ci njaal bennu téere ba ca xam-xam ya lan moo ci ëpp solo te booy jàng fan ngay commencer yépp dugg na xam yi nga xam ne ñoom dañoo jomb ci borom bi tabaaraka wa taala xam kàttanam sañ-sañam man-manam ak ay dogalam waaw yooyu yëpp nga xam leen